kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu gis saar bi nga xam ne moo topp ci suuratu Shu'ara di suuratul Furqaan te saar bi mooy nekk suñu bu mujj ci xaaj bi ci juzu bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala al Furqaan mooy li nga xam ne day teqale diggante li nga xamante ni mooy dëgg ak neen al Furqaan mooy li nga xam ne mooy teqali diggante siraatal mustaqim ak yoon yi nga xamante ne nee du yoonu jub saar bii nag mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima alfurqaan nag bokk na ci turu alquraan yi comme ni nga xamante ne nii noonu it la ko suñu boroom tuddee téere bam joxoon seydina muusa ibn imran alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii moom mu ne moo ko yónnoon loo xam ne furqaan la waaye ni nga xam ni muy wax ne walaqad aataynaa muusa wa haaruuna alfurqaan joxoon na seydinaa muusa ak seydinaa haaruun alfurqaan mooy la nga xam ne moo taqale ca suuratul anbiya diggante dëgg gi seydinaa muusa ak frère di daal di indi alayhim assalaatu wassalaam ak caaxaani firawna yeeg njabarkatam yeeg gaayoo yële waaye fii nag tur la ci turu alquraan yi yi nga xamante ne nii bokk na ci ni mu alquraan waaye mooy alfurqaan kon saar bii nag suñu boroom mu ngi ko wàcce makkata almukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima loolu la waa jumhur wax ñu jële ci mawlaana ibnu abbaas waaye ku mel ni seydina qataada ibni diaama radiyallahu anhum wa ardaahum ñu ne ba mu des ñetti laaya yoo xam ne ma madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc muy laaya bi nga xam ne mooy juróom benn fukki bi ak juróom ñett ba mi nga xamante ne mooy laayaat juróom-ñaar fukk bi ñu ne laa yoo yële moom mooy ñetti laaya wala ñaari laaya yoo yële muy ñetti laaya yoo yële ñoom ñu ne fi nga xamante ma dina la wàcc waat na it beneen wax boo xamante ne nii bu tumuranke la buñ jële ci al imaamu moom mu ne saar bi madina la wàcc waaye am na ci biir ay laaya yoo xam ne makkiya la mooy makka la wàcc waaye loolu wax la ju tumuranke li ñu gën a jàpp daal mooy li wax waa jumhur wax ne saar bi mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima amaana lépp walla boog rek ñu wax li ñoom mawlaana ibn abbaas ak imaamu qataada rahmatullahi wa radiyallahu anhum wax bam des ñetti laaya yoo yële wallahu taala alam suñu boroom ne bismillahi rrahmani rrahim ci turu boroom bi nga xamante ni nii moo fees dell ak yërmande te dër yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne tabaaraka alladi tabaaraka barkel na alladi ki nga xamante ni nii nazzala alfurqaana moom moo wàcca furqaan gii alfurqaan gii di alquraan di tàqale diggante dëgg ak li nga xam ne mooy neen moo ko wàccee ala abdihi te fii la turu saar bi jóge mu yàl furqaan ci laaya mu njëkk bi moo ko wàccee te téere boobu ala abdihi ca jaamam ba muy sallallahu alayhi wasallam li yakuuna ngir mu nekk lil aalamiina ñeel mbindeef yépp nadiraa koo xamante ne xuppaatekat lay doon pour ñoom alladi boroom boobu wàcce alfurqaan mooy ki nga xam ne lahu ñeel na ko mulku samaawaati nguuri asamaan yi wal ardi ak suuf yi walam yattaxid walada te moom jàppewul kenn doom walam yakun lahu sharik te amul kenn koo xamante ne nii associé la koo xam ne moo bokk ak mbir moom mbir yi de fil ki ci nguuram bi amul kenn ku mu ko bokkal wa xalaqa kulla shay te lépp loo gis lu ne ak loo gisul ak loo déggul ak loo mës a dégg rek xamal ne loolu ne borom bi moo bind lépp. fa qaddarahu mu daal di koy nattale taqdiira yemale ko nattale ko natt goo xam ne natt goo xam ne bu jéggi dayo la lu nekk a a'ta kulla shay'in xalaqahu thumma hada gisoon nañ ko ca suuratu sajda mu ne wattaxadu mu ne boroom bi def lii lépp nag ana ban ban njukkeel la ko waa yéeféru Quraysh yi jox mu ne wattaxadu ñoom yéeféru Makka yi ñoom nag ñu jàppee min duunihi wëllif borom bi nga xam ne woo wàcce furqaan moom li ci asamaan yeeg suuf te amul doom te amul kenn koo xam ne ko mbokkal nguuram gi de te loo gis moo ko bind daal di koy natt natt gu jéggi dayoo waa Makka ñoom nan lañ def zaada allahu tashrifan wa takrima di yéefér yi wattaxadu ñu jàpte min dunihi wëlliif ko moom borom boobale aalihatan ay yeneen yoo xam ne nee na ñuy ay yàlla la ñuy ñuy jaamooy xërëm laa yaxluquuna shay'an ñoom ci seen bopp xam nañ ne xërëm yooyu binduñu dara wahum te ñoom yuxlaquuna des leen bind des leen a bind te ñoom ci seen bopp sax ñoo ko yattal seen bopp te xërëm yooyu manuñu tam moomuñu fu si anfusihim seen bopp darran manuñoo jañal seen bopp lor wala nafaan te manuñoo biggil seen bopp li nga xam ne mooy mooy mooy mooy lu leen di njariñ njariñ la wala yamlikuuna te xërëm yoo yële moomuñu mooy te manuñu mawtan manuñoo jox kenn dee mooy manuñoo faat kenn wala xayaatan nu mënuñoo dundal kenn wala nushura caagante ma laa la nga xam ne mooy dekkil kenn mooy loolu yépp seen xërëm yi manu ci dara wa qaala alladina kafaru ba pare nag ñu teg ci ginnaaw biñ utulee borom bi ay ndend ay xërëm yoo xam ne manuñu tus ndax nag ñu leen di jaamu wa qaala mu teg ci alladina kafaru di wax ñoom ñooñu la di kiifiru Quraysh alladina kafaru ñoom ñu weddi yàlla in hada moo waaye yonent bii daal nekkul waaye alquran jii daal nekkul illaa ifkun lu dul loo xam ne daal ab sos la loo xam ne dañ koo duural borom bi mooy lii nii demewul noo de iftaraahu alquran jii du dara ak sos la boo xamante ne iftaraahu moom mii moo ko créé de moo ko sos waliyadu billah muy seydina muhammad mi alayhi salatu wasalaam moom moo ko sos wa aanahu mu jàppale ko ci sosam googu nag jii alayhi ci moom qawmun ay nit aaxaruuna ñeneen gaa yi ñoo xam ne ñoo ko ci jàppale kon ñoom liñ doon wax naan daa am ay booy yoo xamante ne nii ñoom waa Quraysh ci seen nar yiñ doon wax naan daa am ay booy yoo xam ne ñoom la doon ñoom la doon sukkandikoo ñu koy jàppale waa di ko wax moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam booy yoo xam ne rek lañu woon ñoom ñoo ñële ñoo ko xamal rek. waaye wa aanahu gaa yooyu ñoo ko ci jàppale alayhi ci ci ci sos alquran ji qawmun ay nit aaxarun suñu waroon ne faqat dëgg-dëgg jaa u dikk nañ ci ndëkk nañu de zulman ak tooñ ci waxu kéeféer gi ñuy wax ak nar yu leer yi wa zuura ak li nga xamante ne ak weddi yàlla la ak lu ñaaw goo xamante ne moom lañu fi moom lañu fi sos bi ñu waxee ne lii nii mooy yeneen ci bi alayhi salaatu moom moo ko créé sos ko ba pare am ñu ko ciy jàppale indi nañ fi aw duur wu rëy woo xamante ne nii ak li nga xam ne ak tooñ ak nar boo xam ne gu leer la wa qaalu ñu teg ci di wax te lii ki ko waxoon mooy an-Nadr ibn al-Harith comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam ibnu Ishaq ibnu Yasaar rahmatullahi alayhima daal di wan wax bi nga xamante ni nii nettali mu ne an-Nadr ibn al-Harith moom ta bokkoon na ci shaytaanay Quraysh yi lii tuddoon nañ ko benn bis daa fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàngal al-Qur'aan denn mbooloo ci waa Quraysh léegi nag mu ñëw nag di leen di leen tëkku nag ci li nga xamante ne fi mooy kéefér gu ñu ne ak li nga xamante ne nii di leen wax ci alquran ji di leen nettali mooy histoire ñu fi jaaroon xabaaru ñu fi jaaroon tey weddi léegi nag moom mu ñëw nag daan da leen nettali daan leen ñëw leen fii ngeen déglu sama wax ji wallahi maa ngi wat ci yàlla ne man man Nadr ibn al-Harith mi maa Muhammadun bi ahsani hadithin bi ahsani hadithin min nii de Muhammad mii ginu la neex te ginu la rafet le ab nettali ko man ñëw leen fii ma nettali leen di leen nettali xadiisu ñoom rustum ñoom sindiid ak ñoom rustum ak ñoom isfandiyaar ak muluuku buuru faaris yoo yëlee ba pare nag mu tekki naan gaa yi nag naan moo waay yow gis nga gi moo yii muy wax nii moom illaa asaatirul awwalin quoi mooy seydinaa muhammad mii lii muy wax nii dara mooy ne mooy nettali ñu njëkk ñu rekk la ibtatabaha kanak kamak katabtuha moo du koo bindulu ji rek gars yi daal di koy dajaleel mu ñëw nag comme que mënula liir mu fexe nag ñu ko koy liiral di ko wax di ko wax ba mokkal ko moom la ñuy wax comme man mii rek ni ma demee Perse jàng fa ñoom histoire ñoom Rustum ak ñoom Isfandiyaar ak mulooku Farisi buuru Farisi xam nga ne loolu nar la moom la doon wax suñu boroom nag ne wa xaalu te loolu mu doon wax waa Quraysh lañ koo gëmoon ba pare daan ko wax nga dëgg moo tax suñu boroom def ko pluriel mooy ngay wax ñépp di la dëggal yéen ñépp a wa qaalu ñu naan ma ñoom ñu ne wa asaatirul awwalina lii daal nettali nit ñu njëkk la la de mooy da ko toxallu rek waaye ci nit ñoo xam ne ci ñoom la ko toxale de daal di koy toxal ci ñoom fa hiya nag ñooyu nettali yooyu nag muy nekk ci alquran tumla alayhi ñu ko koy jàngal moom daa am ay booy yu koy jàngal bukratan suba yi wa asila ak ngoon yi bu ko defee mu mokkal leen su lee bu ñëwee nag dañu ko wax xul suñu waroom ne tontul da wax waajoo jëlee ne ko waxoon it ni moom nga li nga wax wute naag li am de anzalahu ki nga xam ne moo ko wàcce moom te kenn sosu ko alladi mooy ki nga xam ne la mu sirra moo xam li nga xam ne moo nëbbu fi samaawaati ca samaani wal ard ak suuf yi innahu dëgg-dëgg moom boroom boobu